وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود رحمه الله بإسناد على شرط مسلم wa fiihi rajulun muxtalafun fi tawthiqihi qaala al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu ñuy ñëwal ci xadis bi ginnaaw bi ñu gisee ci bunt bi ci tool bi nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa ja'ala al-jinaana al-ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin ah, ci suñu jotaay bii ñu génn doon wax ci eh, baabu fadli as-saff al-awwal chapitre cent quatre-vingt-quatorze gisoon nañ xadiis cent quatre-vingt-douze lañ mujj woon gis mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu non wa anhu ba léegi waaw sayyidina Anas anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala atimmu as-saff al-muqaddama thumma alladhi yalihi fama kaana min naqsin falyakun fi saffi al-mu'axxar walillahi alhamdu wal minna kon euh, euh, léegi ñu war a ñëw fii nag <laughs> ah mu ne muy xadiis cent quatre-vingt-quatorze non mille quatre-vingt-quatorze cent quatre-vingt-quatorze mooy mu ne waan Aïcha mu ngi jële ci suñu yaay Aïcha as-siddiqatu binti siddiq radiyallahu anhuma annaha qaalat neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allaha dëgg-dëgg yàlla wa malaa'ikatahu wa malaakaami yàlla azza wa jalla ak malaakaam yi alayhimu salaatu wa salaam yusalluuna dañuy julli ala mayaamini sufuuf ci ndejooru sàpp yi mu ne rawaahu solo na ko abu daawud al imaamu abu daawud sulaymaan ibn ash'as as-sijistaani rahimahullah bi isnaadin ci sàllale boo xam ne ala sharti muslim ci shartu imaam muslim mooy góor ñi imaam muslim waaye mu ne wa fiihi waaye nag nekk na ci càllali bi rajulun benn góor boo xam ne eh, muxtalafun fi tawsiqe waaw ah dañoo wute ci ak wérama ñenn ñi nee nañ na ñenn ñi wérul kon al imaamu Nawawi rahimahullah loolu la wax léegi nag ñu war a seet est al imaam Abu Dawud mim ne moom dong ko solo est moom dong ko solo ñu ne la hadith mi al imaam ibnu maaja al qazwiini rahimahullah mooy ki nga xamante ne moom solo na ko hmm. léegi euh, euh, euh, moom moo ko ci fekk si mu ne kitaabu kitaabu kon di kitaabu salaa tafri'i abwaabi sufuuf baabu man yastahibu an yali al imaam fi saf mu ne haddasanaa Usmaan ibnu Abii Shayba mu ne ki ñu nettali ma Usmaan ibn abi shayba di grand frère euh, abu bakr ibn abi shayba uthman ibn muhammad ibn ibrahim ibn uthman euh, al-absi mawlahum abul hasan al-kufi rahmatullah alayhi gane àddina la 156 génn àddina la 239 rahmatullahi alayhi qala mu ne qala haddathana muawiya ibn hisham mu ne ki ñu nettali mooy muawiya ibn hisham di muawiya ibn hisham bon euh, Usman ibn Abi Shayba sëriñu waa kutubu sitta la moom jarul ñuy wax euh, kii euh, surtout euh, seriñu pa pa ñoom ñëpp mais ñoom imaamul Bukhari parce que bokkul ci ñi nga xam ne ñooy fële nu mu tudd fukk juróom-ñeent ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ñi nga xamante ne ku nekk ci ñoom dangaa ngaa ki ci ki nga xamante mooy waa kutubu sitta dañoo jàng ci moom moom Usman bi bokk ci même frère am bi. nga xam ne euh, muy euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba moom même moom bokku ci voilà mais Serigne la woon ci ñoom imaamul Bukhari imaam Muslim rahmatullah ala al jami ñoom imaam euh, comme imaam Abu Dawud ñi rahmatullah ala al jami hmm. kon léegi kon mu ne waaw Usman ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala kon moom moo ko jële mu ne xaddasa moom moom fiqatun sabt li taxul nuyu laaj moom xaafisum fiqatun shahir la imaamul xaafis walahu awham naay def def layu ndaw waaye xaafis la kii moom taxul nuyu wax liñ naan am na ci jàllale bi imaamu Nawawi koo xam ne dañoo dañoo wute ci ak wëral koom déet ñu moom kii sori na lool qaala mu ne xaddasanaa Muawiya ibn Hishaam mu ne gañu nettali mooy Muawiya ibn Hishaam di Muawiya ibn Hishaam al-Asadi al-Qassaar Abul Hasan al-Kufiyu moom mii nag saduqun lahu awham mu ngi génn àddina 204 imaamu taqrib borom taqrib at-tahdhib nee na ku dëggu la waaye ku am ay def def la waaw <laughs> eh, eh, Yahya ibn Ma'in ne Salih waaye walaysa bi zak waaw baax na mais daal defe naa nekk kookee ñuy wax dëgg-dëgg waaw <laughs> waaw eh, al imaam Ahmad ne huwa kathirul xata kii ku bari ay njuumte la. moo la al imaam ad-Daaraqutni mu ne laysa bil qawi kii dëgërul voilà kon gis nga kii moom euh, mooy gis nga wute yi voilà wu euh, al daar ad-Daaraqutni ne kii doom dëgër def ko waaw ñeene passable hmm? Abu Daawuda moom mi jële ci moom nee na fiqa la waaw al-Haafiz al-Asqalaani al imaam Haafiz Ibn Hajar moom mu synthèse affaire ne saduqun ku dëggu la lahu awham rahmatullahi alayhi kon qaala mu ne haddathana Sufyaan mu ne kii nettal mooy Sufyaan kii taxul ñu wax muy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri amiirul mu'miniin Abu Abdillah al-Kuufi rahmatullahi alayhi thiqatun haafiz kii moom tarul ñuy wax mooy ponkal ma gane àddina la 97 génn àddina la 161 al-Kuufi muy Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahimahullah al-Kuufi rahmatullahi alayhi an Usaamata ibn Zayd moo ko jëlee ci ku ñu naan Usaamata ibn Zayd al-Laythi mawlaahum moom mi saduqun tamit jahim voilà la borom Taqrib at-Tahdhib daal di wax rahimahullah léegi moo tax moom mii tamit Yahya ibn Ma'in tamit da ne Saalih laysa bi daal comme li waxee waaw ah, baax na waaye du kookee de waaw <laughs> ah, du kookee laa wax du kookee hmm? voilà. waaw uh, Abu Hatim ar-Razi rahimahullah ne yuktabu hadithu wala yuhtaju bihi non dinañ bi day xadisam mais kenn du ko kenn du ci sukkandikoo kenn du ko sukkandikoo waaji voilà <laughs> an-Nasa'i moom boole ko ci kii wam boobu ad-du'afa laysa bil qawi mu ne kii dëgëru la ah. attention ah. kii dëgëru ah. <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu quoi mooy gis nit ñi moom ak uh, kële daanaka Usama ibn Zayd mi ak euh, Muawiya daanaka ñoo xaw a niroo li ñu wax tam an Usman ibn Urwata kii nag moom dëgër na mooy Usman ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Qurashi al-Asadi euh, moom fiqa la mooy doomu Urwa ibn Zubayr nekkoon frère Hisham euh, ibn Urwa radiyallahu anil jami' an Urwata kon gis nga wax ji fu mu nekk ci Muawiya ibn Hisham ak Usama ibn Zayd voilà an Urwata kon Usmaan jële ci Urwa mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani doomu sayyidatu Asmaa bint Abi Bakr ak tan Seydina az-Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu anhuma moom ci njàlbéenu xilaafa Seydina euh, Usmaan le gane àddina am nañu ne euh, l'an 23 ci xilaafa Seydina Omar sax le gane àddina mais gane at moom la Seydina Omar gaañu léegi génn àddina la 94 loolu mooy li gën a am na ay wuute ci moom Seydina Urwa nga xam ne aljabal montagne ba rahmatullah an Aïsata mu ko ci tantam di rakku yaayam ya Aïsata binti Abi Bakr as-Siddiq Abdallah ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tamim ibn Taym ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashiyya at-Taymiyya al-Makkiyya almadaniya ummu abdillah zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam bi suñu yaay Aisha radiyallahu anha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufuf voilà nii la ko soloowee léegi nag lii moo tax eh, imaam eh, Ibn an-Nawawi dégg nga li wax hadis bii de sart kii càllaleen ci sartu imam muslim la waaye am na benn waay boo xam dañu wute ci mooma mais du benn waay sax ci ñaar voilà wax nañ la ñaar ñoom ñooy ñan euh, loolu ki nga xamante ne nii mooy al imam euh, euh, ibn hajar moom rahimahullah ci al fath moom dane rawahu abu dawud bi isnaadin hasan dane imam abu dawud moo soloo hadis bi ci sanad boo xam ne bu hasan la voilà moom dafa tahsin xadiis bi voilà sauf xadiis <laughs> bi am nañu am moo ku mel ni Cheikh al Albani rahimahullah daa jàpp ne euh, affaire bi xasan la waaye ci beneen kàddu mooy mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala alladhina yàlla ak malaakaam <laughs> dañuy julli ci ñi nga xam ne dañuy jot dañuy jokkale seen bokk seen seen sàppe yi du gisoon nañ ci jotaay bee ñu génn xadiisu ibnu Umar bi mille quatre-vingt-onze euh, mu ne woon bi mu naan euh, aqimu sufuuf wa haadu bayna al-manaakib wa suddu al-xalal wa liinu bi aydi ixwaanikum wa laa tadharu furujaatin lish-shaytaan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah moom daa jàpp ne moom loolu mooy bu dee loolu xasan la voilà mais imaamul xaafis ibnu Hajar rahimahullah nee na xasan la te imaamul hafiz euh, an-Nawawi dégg nga la ñu wax moo tax hadis bi mooy minimum mooy kon hasan la euh, kama qaala al imaam al hafiz ibn Hajar rahimahullah kon mu ngi noonu euh, léegi nag ginnaaw kon mi gise gisee taxriij bi mu des waaw yow bi ngay jeexal bi weesu yaa ngi naan waaw kay baax na parce que bu ma juumul nag ne lii mooy. xadis bi ña buñ ko jëlee bii ñu nekk nii ñaari xadis a jëlee man ëskay waaw <laughs> lool la de mu ne waaw bunt bi imaam da koo samp doon wax ci wàllu ngëneelu sàppe wu njëkk bee digle biñ digle ñu koy matal ah, ak di ko jubal xocc ak di ci tàncaloo di nekk ñoo xam ne dañu koy defar nekk côte à côte jege ñooy alhamdulilah gis nañ ci lu bari waaye am na lu des loo xam ne junni ko fi eh, eh, waaye des na. mooy yow bi nga nee fi <laughs> da ngay dugg ci jàkk fekk yenn sàppe yi ci kanam ci fees dernière sàppe bi nga gis bi yële feesee wala boog bi mujj am ñu daaw daw dugg fa ñeneen ñenn ñi taxaw ci digg bi ñenn ñi taxaw ca ndeyoor ba ñenn ñi taxaw ci càmmoñ bi waa léegi waa loolu lan mooy attey loolu ak bu boobaa sàppe premier sàppe bi jeex na fees na ñu war a defar deuxième sàppe fan la ñuy commencer ci milieu bi lañuy taxaw lañuy ñuy commencé taxaw léegi di dem ndejoor wala di dem càmmoñ wala loolu wala boog ca ndejoor ba lañuy la ñuy dem mooy ndejooru imaam bu bu imaam bi taxawee di julli soo ak ku nekk taxaw jàppaar jàmmaarloo xibla bi jàkkaarloo xibla bi sa ndejoor foofu foofu sës foofu la ñuy commencé di ñëw ci càmmoñ bi jàllaale ci milieu bi à travers bi wala déet wala boog ca càmmoñ ba la ñuy jóge la defaree beneen sàppe bi jëm ci euh, euh, beneen côté ba ji njajoor ba jaaraale ci milieu bi na la waaw kay na ne la woon xadiis yi nag day lijjanti waaye xadiis bii nii li muy wane ci biti mooy këne sàppe yi ci gën mooy yi nga xam ne ñooy côté ndejoor waaw ndax lan inna allah ndax yàlla tabaaraka wa taala wa malaayikatoog malaakaam yusalluuna dañuy julli ala mayaamini suyufu waaw ci sàppe yu nga xam ne ñooy yu ndejoor lool nag waxoon naa la euh, du euh, ni ngay jàppe nañ ñuy jullee ci jàkka yi yàlla day toog day day taxaw bokk wal iyaazu billah di jiite malaaka yi loolu waxoon naa la voilà wal iyaazu billah voilà <laughs> mooy mooy ñoom seen euh, ndeyoor moo leen gën a lépp voilà te malaaka yi ci boppam bu ñuy sàppe ñoom ndeyoor bi moom la ñuy prioriser ça ne veut pas dire du am beneen côté mais mooy ndejoor bi surtout voilà te moom la ñuy nekk waaw ci mayaami yi moom lañuy ñuy julli waaw léegi nag loolu di wane kon teraanga gi nekk ak boo fàttali ko ba ñuy wax ci wàllu sol yére ak yu mel noonu ak hadith Sayyidatu Aisha kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu at-tayammunu yu'jibuhu te tayammunu fi tana'ulihi ba nim jeexe boobu noonu que yeneen saa salaam ba pare mu wax wa fii sha'nihi kulli yeneen saa salaam euh, da ko yéemoon neexoon ko lool kontaan loo ko di rejoor ci buy sol daal buy peñewu buy jàpp ak ci mbirum yëpp waaw loolu noonu surtout yi nga xam ne dañoo am barke te dañoo dafa nekk yoo xamante ne nii yu baax la yu ay mbiru teraanga la ci ba bu bundu teraanga ci ca mooy règle générale bi mooy ndejoor lañuy commencer alors que julli ji ndejoor kon daa bokk li nga xamante ne teraanga jooju tamit naka noonu moo tax borom bi ak ci malaakam azza wa jalla wa wa alayhimu salaatu wassalaam ñoom dañuy julli ci ndejoor kon loolu bi mooy li nga xamante ne nii euh, euh, euh, moom la xadiis bii di wane lañu sopp nit ki di taxaw ci yamiinu imaam bi mooy imaam bi ndejooram waaw te loolu euh, dafa am euh, euh, moo tax xadiis bi ci tegu xadiis yi nal baraa bi radiyallahu anhu moo tax dañ ko ci waroon a boole ak beneen bi ndax masala yi benn la waaw mooy xoola ni ñuy def parce que masala bi foo jaar ñu waxaale beneen non seulement xadiis bi ci tegu mais xadiis yeneen bi ci tegu léegi ni ñuy def euh, fay jéggalu bu ma ko teeloon a xalaate nii dañ doon def li ñu defoon keroog jël ñetti xadis boole leen après def njàngat yi léegi nañ def noonu moom lay taxaw nii kon wax nañ li nga xam ne mooy xadis bi ñu jógee nii bu imaam Abu Dawud bi rahimahullah day wane euh, sopp guñ sopp nit muy nekk ci ndejooru imaam bi te loolu bu ñu nee nit ki mooy gars yi bu ñu ñëwee ñu nekk ci ndejooru imaam bi léegi nag nañ ñëw. ndax bu boobaa après yeneen masala yu da digg bi nag ak tamit càmmoñ bi wala yu mel ma ne la xaaral ñu gis yeneen xadis yi léegi def taxrij bi après ñu ñëw rek def jàngat mu jeex kon xadis mille quatre-vingt-quinze mu ne wa an al-Baraa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna idaa sallayna xalfa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahbabna an nakuuna an yamiinihi yuqbilu alaynaa biwajhihi qaala fasami'tuhu yaquulu rabbi qinii cadaabaka yawma tab'asu aw tajma'u cibaadaka rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala voilà kon xadis bii nii la ci al imaamu daal di teg muy al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa anil Bara xadis cent quatre-vingt-quinze ñu ñëwaat de inshaa Allah mu ne wa anil Bara mu ngi jële ci sayyidina wa mawlana al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma wa ardaahuma gis nañ sa xadiisam fan yi rek saxaabiyun ibnu saxaabi di saxaaba di dooni saxaaba sayyidina al-Bara hmm, mu ne qaa nawu qaa kunna mu ne nekkoon nañ ila sallayna bees masoon a julli xalfa rasulillah ci ginnaaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ahbabna dañ doon sopp lool an nakuna min yamine ñu nekk ci ndejooram waaw beneen bi ci imam riwa imam muslim bi ñu doon jàng sax an yamine ci yenn ki riyadu salihin te noonu la ñëw ci sahih imam muslim an yamine dañuy sopp lool nekk ci ndejoor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee yuqbilu alayna bi wajhihi bu paree daal di dëgmal ak ñun ak xar kanawam Allahu akbar hmm? bu tourné mu ne fa sami'tuhu dégg naa ko yaqulu mu naan rabbi esa eh, borom di ñaan bokk ci ñaan yi muy def baaqiyaat yeeg saalihaat yeeg ñaan yi muy def ginnaaw bu jullee ba pare rabbi esa eh, borom qini yal nag ma fegal azabaka sa mbugal yawma tab'asu bés ba nga xamante ne ca ngay dekkale ca ngay dekkal aw tajma wala ca ngay dajalee ibadaka sa jaam yi mu ne bi rawahu soloo na ko ki nga xamante ne mooy muslim al imaamu abul husayn rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ko soloo ñu ne déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo woon na kono kono al imaam at-Tirmidhi solo na ko rahmatullahi ala al-jamii' al imaam Muslim wa Abul Husayn benn bërëb la ko indi mu ne kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaa bunt bi surah yi def baabu istihbaabi yamiinil imaam mu ne wa haddathanaa Abu Kurayb mu ne te nettali nañu suñu sëriñ di Abu Kurayb kan mooy Abu Kurayb Muhammad ibn al-Alaa ibn Kurayb alhamadaniyu abu kurayb alkuufiyu rahmatullah alayhi gane addina la 161 génn addina la 247 nekkoon sëriñ ci waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana ibnu abi zaida mu ne ki ñu xabaare mooy ibnu abi zaida di yahya ibnu zakariya ibnu abi zaida maymun ibnu fayruz abu sa'id alwaadiyu alhamadaaniyu alwaadiyu alkuufi alqaadi juge la woon génn àddina la gane àddina la cent vingt génn àddina la boo xam am na ci rahmatullahi Mis'ar moo Mis'ar bi Mis'ar ibn Kidaam ibn Abida ibn al-Haaris ibn Hilaal ibn Aamir ibn Za'za'a al-Hilaaliyu Abu Salama al rahimahullah génn àddina la 153 ci wute bu ci am tamit rahmatullah yaani an Saabit ibn Ubayd moo ko jëlee ci ko naan Saabit ibn Ubayd ñii ne non Saabit ibn Abdillah la Abu Abdillah al-Ansaari al-Kuufi mawla Zayd ibn Saabit rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an sayyidina Zayd an al-Baraa moo ko jëlee ci al-Baraa di al-Baraa ibn Aazib al-Ansaari eh, eh, eh, al-Harisi al-Kufi euh, jëla ko ci ah attends <laughs> an Ibn al-Bara damaa sutaloo an Ibn al-Bara voilà parce que càllale yi daa am ñoo xam ne dañ ci dugal Ibn al yoo xam ne nag dañ ko ciy génne doomu seen al-Bara bi loolu wute la ci ni ñu soloowe xadiis bi am na yoo xamante ne dañoo tudd comme fii ne Ibn al-Bara si si yaa Ibn bara ci biina ah? <laughs> doomu al-Baraa ibn Aazib si si si waaw moom mu ngi ci waaw mu ngi ci waaw te loolu euh, fii nii ñi ko tudd euh, ku mel ni euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko tudd waaw muy Wakiya boo demee ci riwaay bi Ahmad jële ci imaam Muslim comme niñ ko gisee ni na ko ne imaam nu Maaja nañoo sororo al imaam Abu Nu'aym te Ahmad mooy al-Fadl ibn Dukayn bokkul borom mustaxraj bi de non ak Yahya ibn Abi Zaida ci imam Muslim comme fii ñu ko gis waaw ñooñu te ak riwaaya imam Abu Dawud jaar ci Abu Ahmad az-Zubayri ak ñi nga xam ne mooy al imam ibn Khuzayma ak Abdallah ibn Mubarak nekk ci fi nga xam ne mooy Sunan an-Nasa'i naka noonu Sufyan boo demee ci euh, euh, ibn Khuzayma soloo na ko su jaar na ci yoonu euh, Sufyan ibn Sa'id ñu yokk ci doomu ibn al-Bara muy Ubayd hmm? am ñu ne non Yazid la ibn al-Bara léegi ñi ñëpp dañ koo saxal quoi waaw <laughs> ñi ñëpp jële ko ci Misar an Sabit ibn Ubayd an ibn al-Bara an abiih ñii dañ koo saxal kanta Abu Nu'aym am na neen lu ko solo al-Fadl ibn Dukay nekk ca imaam Ahmad rahmatullah alayhi naka noonu Waki' nekk ci imam Muslim mii comme fii nii ndax ca suuf am na lu mu wax imam Muslim bi ma di càllale bi da cee teg li xoolal imam Muslim wax mu ne wa haddathanaahu Abu Kurayb wa Zuhayr ibn Harb qaala haddathanaa Waki' an Mis'ar bi haadha al-isnaad wa lam yadhkur yuqbilu alaynaa bi wajhihi mooy boobu waxu ci que eh, ne an Mis'ar an Saabit ibn Ubayd loolu àggalewul côté boobu mooy xamuñ ndax boobu est-ce na ci fi mu déet voilà léegi kon muy Waki' ah na ko noon al imaam ibn Maaja euh, euh, euh, ak Yahya ibn Abi Zaida na ko noonu léegi nag ñii ñoom dañu ne dañ ne Mis'ar an Saabit ibn Ubayd an ibn Bara mooy dañoo tuddul kooku mooy kan voilà. waaw ndax loolu la waaw non wute nañ ci est-ce que Ubayd la tudd wala Yazid doomu albara boobu gis nañ ñële dañ koo saxal niñ lañu ko tuddal dañ koo saxal ñii nag moom dañ koo ibham mooy dañoo wax ibnu mooy waxuñu kan la waaw à vrai dire léegi nag kanto Abu Ahmad Az-Zubayri yi ci beneen riwaay boo xam ne Muhammad ibn Rafi' jëla ko ci moom nekk ci imam Abu Dawud foofu dane an Mis'ar an Sabit ibn Ubayd an Ubayd ibn al boobu dafa leeral kan la xam nga ñaa ngi naan est-ce que Yazid la wala al al al Yazid la ibn al ibn Azib ah saduq la bokk ci troisième classe bi jële na ci baayam ñam na ñeneen ñu jële ci moom comme Adi ibn Sabit Abul Janab al-Kalbi ak ñoon ah, léegi nag loolu la ko wax léegi nag ñii nii ku mel ni Ahmad kii euh, Abu Ahmad az-Zubayri moom ci riwaaya comme niñ la waxee sànq Muhammad ibn Rafi nekk Seydina euh, al imaam Abu Dawud foofu misaar dane ki nga xam ne moom Ubayd lu ko tudde ah an Ubayd ibn al-Bara an abiy moom mu tudde ko Bara kii Ubayd kanta Waki' nekk ca imaam Ahmad ak Sufyan nekk ci Ibn Khuzayma rahmatullah ala al-jami' ñoom dañ ne an Misar an Sabit ibn Ubayd an Yazid ibn al an abi ñoom ñaar ñii ñu tudde ko lan Yazid voilà <laughs> am ñoo xam ne moom non seulement nekkul dañ ko ibham ñii tudd ko waaye ñii ne mooy Yazid ñii ne mooy euh, Ubayd mais am na ñoo xam ne dañ koo sutit Abdullah càllale bi ci boppam lañ lañ teg ne moom mooy mooy doomu al dugg ci bokk ci waaw te bokk na ci Abu Ahmad az-Zubayri ci riwaaya beneen riwaaya boo xam ne Muhammad ibn Bashar moo ko jëlee ci moom nekk ci al imaam ibn Xuzayma naka noonu Waki' bokk na ci ñi ko rotal ci riwaaya Salm ibn Junaada jële ko ci moom an nekk ca ibn Xuzayma ba léegi rahmatullah alal jamii ñoom ñaar ñëpp ñu jële ci al Misaar Misaar jële ibn Kidaam jële ci Saabit ibn Ubayd moom mujj ne an Baraa ibn Aazib boobu ibn bi amu ci du tout waaw boo seetloo lii euh, mooy ñi ci ëpp dañ koo saxal doom ji léegi nag ginnaaw gi ñi ci ëpp ne ibnu rek ñu ëpp tegaat ci ñi ëpp <laughs> ñu ëpp ci ñi ëpp ñi ko saxal ne ñoom ibnu doomu albara ibham ko mooy waxuñ kan la wa mubhamul maa fiihi raawin lam yusab mooy dañu naan diw de ah doomu doomu diw te doo te diw am albara doom yu bari lam minimum Yazid gaa yi ngi naan ndax Yazid la wala Ubay mais xamuñ kan la waaw waaye wute bi euh, garaawul lu tax <laughs> waaw que ne euh, mais mais nga ne boo attend parce que ñooñu mën naa leen comprendre bu dee maadaama ñaari doomam yi wér nañ loolu garaawul mais gaayam ñi ko sute nag <laughs> ñi xam dañ koo tegg complètement te nga mujj leen wax léegi mais léegi noonu muy deme ñu ne la non parce que day leen daa am mooy benn affaire am na mooy soit lii la mën a demee te loolu la quoi. mooy misaar da koy jële ci Saabit ibn Ubayd Saabit ibn Ubayd da koy jële ci doomi Albara yi ba pare jële ko ci Albara ci boppam waaw kay ba pare loolu nag moo indi moo tax léeg-léeg mu ne ay sawaay léeg-léeg mu tudd mu tudd ko ma ne ci Albara la ko jële léeg-léeg mu tudd doomam ji léegi nag euh, nga ne ma moo attends attends des na parce que yow euh, ñaari doomam yooyu Ubayda ak euh, Yazid non ñoom ñaar siqataan ñu wóor lañ waaw ah, kay te xam nañ ni ñoom ñooy ñaari doomam yi léegi kon buñ nee yenn yi nee nañ la jeex na loolu leer na waaye même yi lewul Yazid soit ñu yen ko ne Yazid kon moom la moo yenu leeral fee moom lañ ibham fii moom lañ nëbb fii wala rek ñu ne non bu dee Ubayda la bu buñ jàppee ne Ubayda la tamit wér na pa ñoom ñaar ñëpp daal dinañuy yaa ngaa comprendre waaw lii dafa am solo waaw te ni ko xadiis nan la ñuy mu ngi mel ni waa ji ma ñëw ne sama benn tante nee na alors que waa am na cinq tante cinq tante yi nag am na ñett yu wóor ñaar ñëw seeni wax jar na dàq ganaar ma ne non exemple ah te bu dee dëgg tamit <laughs> qu'est-ce yaa may <laughs> ñetti tante yi juróomi tànte la ñett ñi moom wóor nañ am na ñaar ñoo xam ne nag seeni wax jar dàq ganaar mooy wóoru léegi waaji ne man sama benn tànta nettali na ma bu boobaa wax jooju du dëgër parce que fekk xamuñu ban ci tànta yi la parce que mën na nekk ñaar ñee nga xam ne seeni wax jar dàq ganaar kenn ci ñoom waaw ci ngay xamee euh, gis nga bu ñu amoon tuuti boobu nettali yu bari ñu lay nettali naan sëriñ diw am na benn magum taalibe bu ma nettali bu nettali bu ne wala boog am na koo xamante ni nii nee na yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne jar na sax bàyyi xel waaw parce que du wax yu dëgër ana kooku mooy kan ça ne veut pas dire li mu wax rëy na rek màgg na way kii na gars yi fàttali suñu stade après boole ko ci ci ci ci li ñuy nekkal déedéet loolu ku tey te xam-xam-xam du doxale noonu mukk wax yu mel noonu même bu ñëwee ba koy séddale ah nee nañu de ñi ñu ngi nettali loo xam ne ni bu bu koy waxee rek ngay xam ne waa ji engagé wul dara ci wax mais wul waaye ñun loolu la jàpp bu pare def ko diine loo xam dañ naan benn waaye de nee woon nga sax am na benn tàkkusaan ah boobu sëriñ diw fekk na ba sëriñ diw di wax lii di wax nangam muy lépp di tay tojaage nag ci wàllu diine yoo xam ne gaa yi jàpp ne xar baax la dafay lépp tojaage la ba pare ñu jël lool gin bëgg koo féetale kaw ci kaw digalu alquran ak digalu sunna yeneen saa saa am di leer nañ lu tax parce que dañoo xamul rigueur yi waaw bu buñ ñëwaatee képp ku fi ne samay benn tante nettali noo te yow sa tante yi liñ wax léegi la demee yow kenn du jël sa wax waaye nag supposons bu dee juróomi tante la am juróomi tante yépp wóor moom il faut bien sûr loolu moom pré la mooy moom ci boppam mu wóor moom mi naan samay tante <laughs> mu wóor ne am na sama benn tante bu ma nettali loolu garaawul même buñ xamul kan la garaawul parce que juróomi tante am yépp kenn ci ñoom la sa ñoom ñépp wóor waaw mu ngi noonu <laughs> léegi nag bu dee juróomi tàntaam yi ñoom ñëpp a yem ci seeni wax jar da ganaar wax jooju jar da bàyyi xel euh, yàlla tere ñu koy relayer waat <laughs> kon nag mu ngi nii kon loolu moo jëm ci <laughs> càllale bii saxal ibnu lil bara foofu lañ yemoon ci euh, ñu ngi sahih imaamu muslim abul husayni rahimahullah kon an thabit ibn ubayd kon thabit ibn ubayd gis nañ ko sa al ansari al rahimahullahu ta'ala mu ne an ibnil Bara mu jële ci ibnil Bara léegi ñenn ñi nee nañ la Yazid ñenn ñi ne Ubayd <laughs> voilà ah, am na ñu ne Yazid la de non attention la wax ah laa wax c'est Yazid waaw ñii ne Ubayd waaw ah, am nañu ko Ahmad az-Zubayri Abu Ahmad az-Zubayri ah moom da koo jële ci ki nga xam ne ci riwaaya Muhammad ibn Rafi' nekk ca imam Abu Dawud mu ne an Sabit ibn Ubay an Ubayd ibn al ah mu ne an an Ubayd ibn al-Bara kanta nekk ca imam Ahmad naka noon Sufyan eh, as nekk ca Ibn Khuzaymah moom dane Mis'ar an Sabit ibn Ubayd an Yazid ibn al-Bara an abi fasam moom ko kan Yazid kon loolu wax lañ ca bari kon fii bu ne an al-Bara mën a nekk Ubayd mën a nekk al euh, ki nga xam ne mooy euh, Yazid Ubayd ibn al-Bara ibn Azib al-Ansari al-Harithi rahimahullahu ta'ala wala Yazid <laughs> ibn al-Bara ibn Hazib al-Ansari al-Harithi rahimahullah ala al-jami' jami'an al-Barawi ñu jël ci al-Bara ibn Hazib ibn al-Harith ibn Ali ibn Jusham ibn Majda'a ibn Haritha ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Malik ibn al-Aws al-Kufi al-Harithi al-Ansari al-Awsi Abu Umar ñi ne Abu Amr ñi ne Abu Tufayl almadani waxoon nañ la ñenn ñi dañ ne Makka Kuufa la génn àddina ne mu ko Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam di saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu anhu annahu qaala kunna idhaa sallayna khalfa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahbabna an nakuuna an yamiinihi yuqbilu alaynaa biwajhihi qaala fasami'tuhu yaquulu rabbi qini 'adhaabaka yawma tab'athu aw tajma'u 'ibaadak léegi kon nii mooy hadiis bi nii la ko kon léegi nag ñu jàll ci xadis bu mujj bi euh, muy xadis mujj bi nga xam ne moom la ñaa gis euh, taxrij bi dooru dugg nag ci njàngat yi yëpp comme niñ ko waxe léegi léegi kon xadis bi al imam indi xadis mujj muy mille quatre-vingt-seize mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa wassitul imaam wasuddul xalal rawaahu abu daawud rahimahullahu taala voilà mu ne waan abi daawud waan abi daawud abi hurayra <laughs> imaamu daawud moo ko solo waaye waan abi hurayra ta mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na wasitu al imam nekk leen ci ginna ci digg mooy imam bu taxawee ci milieu wam mooy moom fi taxaw milieu imam bi voilà loolu la naan wasitul imam waaw seen imam na nekk ci seen digg yi mooy bu ngeen taxawee imam bi na nekk au ah ci seen milieu mais pas seen milieu comme jigéen ñi comme niñ ko jëlee ci sayyidatu ñoom Ummu Salama ak yaay Aisha comme niñ ko fa waxoon bi jiitee jigéen ñoom ñu taxaw ci seen digg ci biir sàppe bi non waxu loole ñoom saa saa waxu loole mooy imam bi yéen bu ngeen nekkee benn raam imam bi na nekk ci digg bi waaw wasitul imam nekk diggu bi nga xam ne yéen yéen a koy créé ngir mu nekk imam bi na nekk foo xam ne moom yéen eh, eh, mooy nekk seen milieu waaw kay mooy ij'alu imamakum mutawassita waaw mais di nekk ci ginnaaw nekk ci ndejooram ak càmmoñam noonu la noonu lay mën a nekk li nga xamante ne mooy wasat moom mu nekk seen milieu <laughs> waaw sinon bu dee ñëpp ci ndejoor bi bi nekk ci ci ci première ki ki ki ki ki ci sàppe bi te ñépp jëm ndejoor mooy loolu nekkuñ ci eh, ndejooram nekkuñ ci digg moom nekkul defuñ ko mu nekk suñu digg waaye bu nekkee ñëpp ci càmmoñ ba lu dem bàyyi côté bële ndejoor bi loolu it taw mooy il faut am ñu nekk ci càmmoñ beeg ndejoor bi léegi nag la nekk ci digg ba imaam ba nekk ci digg ba nekk ca kanam mu ne wa suddul xelal te na ngeen fatt ah, ah, porox ndoll yi waaw waaw place yi nga xam ne dañoo widd kenn new fi <laughs> taxaw ci julli comme ni ñu gisoon ci jataay yee yëpp waaw daanakam xar man faa jaar wala <laughs> ah, xadaf googee man faa jaar <laughs> ne suruux muy muy muy muy xar moomee wala bet boo xam ne bu ndaw la nga xam ne man naa dugg ci diggante sàppe yi daal dafay toog alxadaf loolu moom bu leen ko def waaw wa suddul xalal mu ne rawaawu soloona xadiis bi al imaamu abu daawud ahmad ibn shu'ayb an-nasa'i rahimahullahu taala non abu daawud abu daawud sulaymaan ibn al-ash'ari ahmad ibn shu'ayb koy mooy an-nasa'i ah rahmatullah ala al jami léegi laaj bu njëkk mooy moom dong ko la waaw bii moom moo ci wéete mu ngi kon salaa mooy buntu bi nekk fan yii yëpp kitaabu salaa tafri' abwaab as-sufuuf baabu maqaamul imaam min as-saf bii nag maqaamul imaam maqaamul imaam min as-saf fan la imaam bi di taxaw ci sàpp bi mu ne haddathanaa Ja'far ibn Musaafir mu ne nettali sunu sëriñ di Ja'far ibn Musaafir di Ja'far ibn Musaafir ibn Ibraahiim tinnisi Abu Saalih al-Hudhali kii borom taqribu tahdib dana saduqun rubbama axta ku dëgg waaye léeg-léeg muy def defle qaala mu ne haddathana ibnu abi abi fudayk mu nekk ñu nettali mooy ibnu abi fudayk di muhammad ibn ismail ibn muslim ibn abi fudayk diinaar ad-diili mawlaahum abu ismail al si woon ci ibnu abi fudayk génn àddina la deux cents newoon na foofu li nga xam ne mooy madinatu munawwara jamonoy imaamu malik mu fa woon moom al imaam ibnu abi Fudayk mi ah, ah mooy ki ginoonu mën a jële hadis ci Ibn Abi Zib bu mbokk ñoom imam Malik boobu la ñoom ñëpp Medina lañ ne woon ah, rahmatullahi alayhi ala saduq ku dëggu la la imam al an Yahya ibn Bashir ibn Khallad mu jële nag ci koo xam ne nag ki problème lii mooy problème moom nii mooy bokk na ci problème u hadis moo tax hadis bi wérul waaw hadis bii moom wérul voilà mu jële ku naan Yahya ibn Bashir ibn Xallaad al ansaari al madani kii nii boroom taqribu tahdhib dana mastuur la waaw